bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalina sayid alawalina walaxirin sayidina wa xabibina wa shafiina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radia allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani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 Eh, wàllu biñ doon eh, bi eh, Cheikh Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani di wax ci wàlluk mat maanaam naan kamula mina bon voilà maanaam taxawoon nañ ci quoi maanaam taxawoon nañu ci li nga xamante ne moom la doon wax ci wàllu mooy bi mu indee xadiis u yenente bi sallallahu alayhi wasallam kamula mina rijaal kasiirun ñu doon wax ci jotaay bi weesu ci lu mat lan la maanaam wala bokk ku bëgg a yegg ci niveau wu mat nan lay def maanaam mooy dëggu gi mu war a àndal sellal gi mu war a sellal digganteem ak boroom subhaanahu wa taala digganteem ak yenente bi ak boppam diggantem ak ñëpp voilà ci yoonu yàllaam digganteem ak sëriñam digganteem ak voilà ci yoonu yàllaam ni muy doxale lépp maanaam li nga xam ne sincérité bi nga xamante ne moom la laaj euh, voilà comme ni nga xam ne noonu la ñuy ko xam ne nag ñun li ñuy wax mooy digganteem ak Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu euh, et que dëggu googu sincérité googu moom moo yor lépp nit ki feek nekkul koo xam te ne dem ba sincère digganteem ak boroomam subhaanahu wa ta'ala ni muy doxale mooy yoonu mat moom moom mën na koo jël teg ko ne parce que xam ne du ci dem parce que yàlla moom moy dëgg te mandaxe bi mu dëgg la maanaam balance bi comme ni ko Alxuraan waxe wal waznu yawma idhin al haqq voilà mandaxe bi bis boobu mooy dëgg te mooy dëgg gi wér gi nga xam ne genn la mooy dëgg gi nekk dëgg fa yàlla loolu rek am solo yeneen yi ci des yëpp tax ko bari solo euh, voilà donc nit ki loolu mu war cee def góorgóorlu mu war cee def yitte ba xamante ne ak lu mu mënti xew amul kenn wala lenn lu koy jaral wala ku koy jaral dëgg googu nga xamante ne moom mooy génn dëgg ga fa yàlla subhaanahu wa taala naam euh, dëgg gi nag mën na nekk benn fa borom bi subhaanahu ba pare bëri ay feeñuwaay loolu mën naa ne voilà loolu mën na nekk mais loolu voilà mi ngi mel ni rek tey par exemple bu ñuy wax taaya euh, taaya yi nga xamante ne ñoom ñoo rote ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëri nañ maanaam du benn façon taaya mais nag ne dañuy toog taaya moom loolu moom benn la maanaam kon loolu waaye nan lañ koy defee mën na wute walla loolu xeet googu mën na ne mais ala kulli xaal liñ jublu ci wax ji daal moom mooy nit ki na sàmmonte na fexe ba bu ko dara moom lu bokkut ak yàlla moom it na fexe simmi ay dindi ci ay loxoom mu takk mu dindi lépp lu ciy takk ci xeetu moomeel mu dindi ko ci lu dul yàlla nga xamante ne. Euh, day nekkal yàlla yàlla nekkal ko euh, beneen mbir bi nga xamante ne bon après développé woon na tuuti ci wàllu googu ci yenn mbir yi nga xamante ne moom mooy xeetu mat gi ainsi de suite mais mat gi dëgg-dëgg lenn rek la mooy nit ki nga xamante ne dafa dem ba nga xamante ne euh, li neex yàlla moo ko neex li naqari yàlla moo ko naqari day kontaan ngir yàlla day mer ngir yàlla maanaam mënut nu koo tënkee ci loolu comme ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxna bi soxna Aysa radiyallahu anha bi ñu ko laajee lan moo nekkoon jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala moom ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam caractère am aspect caractériel am maanaam bu ñu doon xool lan la daf ni kaana xuluquhul Qur'aan ba pare yooyu la ci teg maanaam mooy aspect caractériel yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne dëgg dëgg noonu la mel moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy Alqur'aan maanaam boo gisee mooy gis nga Alqur'aan buy dox. te loolu moom mooy mat te loolu moom mooy mooy mat mooy lan mooy même bu dee ci biti nit ci biir ci biti nii yaa ngi nekk ak adduna bi yaa ngi jëflanteeg adduna bi mboolem mbindeefu yàlla yi ci ay nit ak lu dul nit yépp yaa ngi jëflanteeg ñoom ni nga xamante ne mooy ni mu gën a rafete ni mu gën a selle ni mu gën a correcte yaa ngi jëflanteeg lu ne yaa ngi doxalanteeg lu ne euh, bu dee alal gi yaa ngi bu dee suuf si yaa ngi koy liggéey bu dee gàncax gi yaa ngi koy sàmm bu dee maanaam ainsi de suite maanaam nekk ak mbindeef yi ci biti nekk mi nga xamante ne mooy bi yelloo mooy bi war waaye nga nekk ak borom bi ci sa biir ba nga xamante ne dul dara du la préoccupé dëgg-dëgg lu dul yàlla loolu nag euh, mooy exercice bu métti bi nga xamante ne euh, moom la aarif billahi di def te mu métti ci ñoom trop ba nga xamante ne ñi ci mat mooy ñi nga xam ne ñoo ko réaliser c'est-à-dire que mooy nekk koo xamante ne da ngay mën di nekk ci di yéeg jëm ci borom bi subhaanahu ndax sa xol sa xalaat sa doxalin yëpp yaa ngi koy aj ci borom bi subhaanahu wa taala mais que euh, adduna bi mi ngi fi nit ñi ñi ngi fi soxla yi ñi ngi fi bëgg-bëgg yi maanaam yitte yi plutôt ñi ngi fi euh, njaboot gi ñu mi ngi fi ainsi de suite nga war a Euh, jëflanteeg yooyu yëpp ni mu war a ni nga war a jëflanteeg yooyu yëpp benn àqam du benn doo ci wa manqué àqam mais que loolu yëpp maanaam bañ a nekk loo xamante ne yow sa biir sa xol yàlla gi ci nekk moom kese te dara raxawu raxuti maanaam loolu nga bañ koo wàcc ba noppi li nga xamante ne moom la laaj ci ay xeetu mushahadat ay xeetu jàmmarloo ak kiimtaanu boro subhaanahu wa taala ay turam ak ay meloom ay xam-xam yi nga xamante ne Euh, euh, dañoo passionnant te dañoo fascinant yooyu yëpp ñu nekk ci borom subhaanahu wa ta'aala di ko wàcce ci sa xol euh, ngay nekk ci en même temps lool di la gën a jegeñal borom subhaanahu wa ta'aala mais ànd ak loolu yëpp ànd ak loolu yëpp nga maanaam volet bële na le doo ko manqué maanaam loolu nag mooy jëmmi loolu mooy mat yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam noonu la meloon ba nga xamante ne. yéeféer yi dañ leen wax naan maa li haadha rasul yamshi fil aswaaqi yaqulu yaqulu ta'aama wa yamshi fil aswaaqi waaw bibu yenent mooy lan nee na te la te pourtant boo demee ci marché yi da koy gis ba pare day lekk ñam yi ñu ñi ñuy lekk en fait day añ di reer day dékki day mais et en même temps boo demee ci marché yi gis ko ba pare nee na yenent la de dégg nga li mu wax li en fait ñoom contradiction boobu dafa yéeme ci ñoom effectivement ci awaam yi dafa yéeme parce que dañoo jàpp ne boo nekkee nitu yàlla pire piir piir maanaam da nekk koo xamante ne adduna bi doo ci mel na doo ci am dara doo ci def dara euh, lu lu ay yu tilim nga war a sol yu xotteeku wala yu kii awaam yi ñoom noonu la ñuy imaginer lool mooy ak mat wala boog ñu imaginer ni nit ki dafa yegg ci benn niveau ci wàllu yàlla lool moom moo tax euh, bu ko affaire yi wuyusee maanaam yàlla gi muy woote woo bu nangoo ba nekk dëgg-dëgg ci moom faw daa war bi yor oto yu rafet ay kër yu rafet yor ay borom nekk borom alal mbooloo mi ñu ko dëgmal ko mu kii loolu yëpp ay ay njuumte la loolu yëpp ay njuumte la ci gis-gis maanaam euh, mat fa borom subhaanahu wa ta'ala lii rek la mooy li ma la wax léegi mooy nga sàmmonte ci sa zahir lépp sell dëppook alquran ak sunna ba pare adduna bi li nga xamante ne moom moo ci nekk ndax borom subhaanahu wa daf ñu fee indi tamit ngir ñu wuutu ko maanaam kon ñu liggéeyal ko ko loolu ba pare développer ko adduna bi dëkk yi ñu ne ñu développer ko réew yi ñu dëkk ñu dëkk développer ko mais en même temps loolu yëpp en même temps suñu biir suñu baatin dara du ci nekk lu dul yàlla et que euh, suñu xol daa iman day du deñ di tudd yàlla du deñ di sant yàlla du deñ di dellu ci borom subhaanahu wa ta'ala exercice woowu nag comme ni ñu koy waxee boo nekkee ci benn bi beneen bi da ngay am tendance relâché wu par rapport ak beneen bi boo nekkee voilà et vice versa donc loolu moom mooy exercice boobu moo jafe maanaam dafa jafe réaliser euh, mais nit ku dem ba mën ko réaliser maanaam mu koy réaliser kooku noonu moom mooy nit ki léegi nekk na ko mat kon ak mat foofu lañ koy gisee euh, léegi. Euh, moo tax bi gisoon nañ fi mu naan fama zahara fil aalami naqsun euh, mu ne fama zahara feeñul fil aalami ci adduna bi naqsun ak wàññeeku illa fi hadha al insan lu ci doomu adama bi maam doomu aadama la ñuy gis muy melowoo ak wàññeeku ak matadi sinon ñeneen ñi ci des yëpp ni ñu mel noonu lañ mel te noonu lañu mate loolu nag lu tax ñu ne gisoon nañ ko mooy wa zalika bu loolu boo gisee mel noonu li annahu ndax moom doomu aadama majmuu mooy ki dajale xaqaayiqal aalami xaqaayiq yi nekk ci adduna bi yëpp réalité yi seigneurial yi nekk ci adduna bi yëpp moom moom doomu aadama moom mooy ki ko dajale wowwool muxtasarul wajiz te moom mooy euh, prototype bi nga xam ne dafa sent maanaam ci doomu aadama mooy euh, li nga xamante ne moom lay li ñu tënk nga xam ne lépp ngi ci biir dañ ko tënk prototype la ci adduna bi mais lépp dañ ko tënk wala wal aalamu huwal mutawwalul basit adduna bi nag moom mooy li nga xamante ne moom la ñu ubbi ko te mu tàllalu moom mooy li ubbeeku li yaatu li leer wala li ubbeeku euh, li nga xamante ne euh, dafa dafa yaatu te voilà maanaam euh, nit ki moom ci boppam mooy adduna bi et que adduna bi ci boppam mooy nit ki te ñoom ñëpp li leen relier mooy alquran c'est-à-dire que alquran mooy code bi nga xamante ne moom lañ codifier adduna bi c'est-à-dire que Euh, alquran volet baatinam volet al alquran moom la ñu codé adduna bi gis nga booy defar euh, euh, benn site internet wala benn dara ci ci ci ordinateur da nga koy codé foog nga am langage de programmation nga codé ko code code yooyu nga koy def maanaam mooy code source bi loolu lañu naan code source loolu gis nga noonu sax la tudd code source en fait source cosaanu mbir yi gis nga ann moom mooy code source adduna bi mais volet wu zahiru alquran bi mooy bi ñuy jàng ñun di liir mooy volet zahir boobu pas léegi xóotaayu maanaa beeg xaqaay bi nekk ci ginnaaw mais mais volet zahir bi nga xamante ne ñun moom lañ yor di xam li muy tekki di mën ci àtte woo yooyu loolu mooy multi su adduna bi c'est-à-dire tey boo jëlee euh, te matériel bu bees am na benn notice bu muy àndal nan lañ koy jëfandikoo adduna bi nag yow y compris yow moom ngay maanaam adduna bi notice am mooy alquran notice boobu nag ki nga xamante ne moom moo ko leeral te firiko ko jàngale ko ba pare moom ci jëmmi boppam mu nekk ki ko euh, euh, ki ko ko taxawee muy yenent bi sallallahu alayhi wa kon euh, su fekkente ne noonu ngay maanaam loolu dafa important c'est-à-dire que donc code yi yëpp loolu la moo tax l'islam bàyyiwul benn benn walla amul dara lu mu bàyyi amul dara lu mu bàyyi du ci zahir du ci baatin voilà zahir bi lu muy rëy rëy nekk lu muy xóot xóot xoolal ñaata xeetu xam-xam ñoo génnee ci alquran ak sunna ñaata xeet xam-xam ilmul hadith ilmul fiqh ilmul usul te yëpp benn ku ci nekk dafa am lu mu ambool aqida tawhid euh, ak yeneen yi nga xamante ne ci luxa bi ci boppam lañ génnee eh, ay kii balaaxa mooy ilmul maani ilmul badi'a ilmul bayan ah ay mantiq ak yeneen ak ah maanaam yoo xamante ne du jeex ci ay xeetu xam-xam xawaa euh, bu dee côté fiqh rek da ngay gis comme ay xawaid yi al ashbah wan nafa ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp génnee ci te te loolu loolu bokkul ak yi nga xamante ne alxuraan ak sunna daf koy jàngale nga xamante ne boo ci concentré woon di nga xam ne par exemple di nga am euh, euh, initiation bu mag ci lépp lu aju ci wàllu médecine di nga am ay initiation ci lépp lu ci wàllu physique di nga am ay initiation ci nan la ñuy tëggee société maanaam Euh, psychologie maanaam yi nga xamante ne alquran psychologie ni muy traité côté ak ak sunna ak ni muy traité sociologie maanaam ak géopolitique ainsi de suite ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen muy xam-xam yurul jeex te loolu mooy côté zahir bi kese te côté baatin bi moo gën a xóotati côté baatin bi moom moom moom moom moom moom boroom subhaanahu wa ta'aala dëxëñ ci doomu aadama voilà daf ko dëxëñ ci doomu aadama mais que euh, adduna bi euh, mënaf nañ ko moo tuddee kitaabul mastuur maanaam mooy téere yàlla bi nga xamante ne muy alquran bi nga xam ne dafa ubbeeku ah ci espace bi ak temps bi muy muy découlé wu comme que code bi la mu moy bi mooy code univers bi existence bi donc day day déroulé wu voilà day déroulé wu mooy raq mooy a kitaabul mastuur fi raqil manshur comme ni ko alquran waxe wa kitaabul mastuur fi raqil manshur voilà nga xam ne day dirule wu ci euh, fiilu histoire bi c'est-à-dire raqil manshur mooy comme gis nga film euh, léegi nii xëy na génération bees bi mën nañu a xam mais Euh, daan nañ ko gis te ku ku dellu ci archive yi tam dina ko gis mooy bande yi voilà bande yi so film day daan am ay bande ah ay ay bande gars yi sax bande lañ ko daan wax ay ay ay ay euh, nga xamante ne film bi yëpp daf ciy déroulé wu adduna bi noonu la mel mais lii ciy déroulé wu film film boobu nga xam ne moom la ñu inscrire maanaam li inscrire ci ci ci ci der boobu nga xamante ne ci la lépp di tàllaloo mbir mi ubbeeku maanaam mooy alxuraan te alxuraan boobu nag mooy déroulé wu selon ay dimension yi nga xamante ne ci lay reflété woo moom moom moo produire yéen li gis lu ñuy gis nii ci univers loolu moo ko produire kon euh, te loolu du dara lu dul esprit wu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko tàmbalee loolu moom moo tax adduna bi yëpp di dund tamit dund googu nga xamante ne dund googu daa iman day am et que doomu aadama tamit nekk te maadaama doomu aadama mi ngi ci mi ngi fi adduna bi du ko yàlla borom subhanahu wa ta'ala ko tukkal mais ban doomu aadama doomu aadama bi jaamu yàlla voilà léegi mu ne kon amal aqlu ndaal xel nag faqat dëgg-dëgg jaa dafa dikkee bi nisfil ilmi ci bi nisfi ci genn wàllug maarifatullaahi xam yàlla maanaam bu ñuy wax maarifatullaahi euh, muy xam yàlla euh, loolu genn wàll gi xel moo ko indi voilà waxuwa te loolu mooy naan ak tanzihu ak tanzih mooy euh, gis gi ñuy gis ne borom subhaanahu dafa set ci mboolem wàññeeku loolu xel moo la koy wax voilà c'est-à-dire que yàlla bi nga xamante ne comme adduna bi munu fee indi boppam donc dañ ko fee indi te luy lépp luñ fi indi dafa am ko koo fa indil ñu xam ne kon am na ku ko fi jiitu koo xamante ne moom amum amul fu mu tàmbalee parce que su amoon fu mu euh, kon moom day soxla ku ko amal kon moom daf fee mës a nekk naka jekk day kooku muy yàlla yàlla boobu tamit dafa bokk ci ni mu war a mel mooy ne day nekk ku soxlawul kenn dara ba pare ak moomeelam day mat ak amam day mat parce que su dul loolu kon ak ak ak ak wàññeeku day day nekk ci moom. voilà euh, ci yaatal nañu de xeetu détail yooyu ak euh, pyrénique leeral geeg yooyu ak tekkantal détail bi détail mbir yi ci sharh biñ sharh aqida tahawiyya boobu leeral nañ ci buntu boobu noonu loo xamante ne ku ci bëgg am ak yaatal bu ca delloo incha allah taala dana ci am lu ko doy sëkk sëkk sëkk incha allah mais setal googu Euh, loolu dafa war a nekk ci yàlla waaye wasal bi ak maanaam ak rik ak dindi ahkaamu attey kasiratu lu bari anhu wëllif ko moom buur yàlla ta'ala aji am na atte yu bari tamit yoo xam ne faaw da nga ko koy dindee maanaam par exemple borom subhaanahu wa ta'ala euh, maanaam mënta yor lu demee nekk jëmm maanaam corps physique mënta ne euh, parce que su nekkoon kon li muy tekk mooy corps physique boo gis am na lu ko composé te loolu ko composé il faut que mu jiitu ko fi pour moom kon bu boobaa moom yàlla dootul nekkati ku jiitu par exemple loolu xel dala koy wax très rapidement maanaam loolu jarul fa réflexion bu a euh, beneen mbir bi ci def moom mooy borom subhaanahu wa ta'ala amul lu ñu maanaam nekkul ci espace nekkul ci temps loolu tamit très rapidement amul place parce que place bu mu mënoon a ne place boobu su doon am na dañuy xam ne ah waaw borom su nekkoon place sangam. loolu li muy tekki mooy ne place boobu faaw mu jiitu ko fi c'est-à-dire que c'est impossible dara mën a nekk ci espace ba pare espace boobu muy nekk jiituwu ko fi loolu mënta nekk kon euh, espace boobu faaw daf ko fi war a jiitu comme loolu dañ ci xamee ne kon moom amul espace amul temps parce que su amul temps mooy day am fu tàmbale ak amam te loolu noonu au contraire moom moo créé espace yi ak temps yi au contraire loolu moo am mais moom mënut a nekk ci espace ak ci temps te borom subhaanahu wa ta'aala su doon ne day créer espace créer temps ba pare moom mu nekk ci biir kon bu boobaa tamit day daal di nekk koo xamante ne espace beeg temps dañ koy régir c'est-à-dire que dañuy am ay jeexital ci moom voilà dañuy am effet ci te loolu it mënta ne waaw loolu it mënta ne parce que loolu su mënee nekk bu boobaa li muy teg moom am lu ko am lu ko bett ak lu ko ak lu ko euh, loo xamante ne Euh, ay gàllankoor yu koy mën a dal la day daal di mën a ne te loolu da impossible ci yàlla yooyu yëpp am xel dala koy wax naturellement kon loolu mooy ne xel moo naan la lii moo waaye comme que xel mi du doy maanaam xel kese doyul loolo tax mu ne wajaa mu dikkee nag ashari'u shari'a yuxbiru muy muy alquran ak sunna yuxbiru mu ñuy xabaare anillahi ci yàlla bi subuuti ci saxal maa loo xamante ne salaba dàq na anhu wëllif ko bil suliba dàq dàqeef na ko anhu wëllif ko bil aqli cim xel bi dilalati yi ci ci ci tegtaloo maanaam euh, kon euh, xel am na yoo xam ne da koo dàq ci borom subhaanahu wa ta'ala masalan yàlla borom subhaanahu wa ta'ala comme xel daa dàq jëmm ci borom subhaanahu wa dafa dàq nekk ci espace nekk ci temps mais terewul na da ñëw wala alquran di ñëw di ñu wax nañu borom subhaanahu wa par exemple di tudd bët. di tudd loxo ci borom subhaanahu wa di tudd ne eh, mi ngi yemoo ci kaw aras di tudd ne day wàcc te loolu yëpp ay mouvement la yoo xam ne fokk jëmm koy def maanaam bu ko xoolee ci côté zahiru wax ji ci boppam eh, maanaam mooy wax ji ni mu feeñee nii maanaam wax ji nga xam te ne boo xoole xoolee de prime abord rek loolu ngay mën a gis voilà lu demee nekk di wàcc eh, lu demee nekk di di dem. maanaam di dikk comme wa jaa rabbuka wal malak di voilà ak yooyu yëpp maanaam nga xam ne tuddoon nañ leen bi ñu gis itlaq ak taqyid euh, déedéet euh, awaalimul insaan plutôt awaalimul insaan ci aalamul xayal biñ koy biñ koy gis gisoon nañu yooyu yëpp ak seenu prix ak nitu yàlla yi maanaam ni mu leeree ñoom na lañ ko leerale et que aalam yooyu ak gisoon nañu euh, ne ci jabalu foofu ay xaqaayiq la yoo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala foofu la feeñoo réalité yooyu d'ailleurs loolu moom moo tax yooyu yëpp mën a nekk et que su dul woon loolu loolu du mën yooyu yëpp leeral nañ ko biñ tollee foofu alhamdulilah yaataloo ko taxaw nañ ci benn bu ci nekk leeral voilà euh, dëgg-dëgg euh, du jaraat ñu ciy dellu siwaat ci bu fii nii mais liñ ci jublu rek mooy ne euh, borom subhanahu wa ta'ala kon dafa am ñaari volets yooyu am li nga xam ne mooy azat nga xamante ne moom fii ghayatul itlaq zat mooy nekk nekk moom borom subhaanahu wa ta'aala nga xam ne dafa boyu nga xam te ne dafa sori lépp lu ne la sori voilà leneen ak keneen ak neneenin euh, sori place temps sori euh, lépp la lépp sori tur melo lépp la sori maanaam nekk nekk borom boobu subhaanahu wa amul ci lu mu jaxasoon amul ci lu mu nekk amul lu ne ci moom maanaam dafa nekk loo xamante ne. Euh, dafa dafa dafa dafa joyu maanaam dafa nekk daan l'absolu total dans voilà infini illimité ba pare euh, duggul ci dara génnul ci dara wala maanaam loolu mooy azat léegi nag mu am beneen martaba boo xamante ne mooy martaba asma wa sifat loolu muy tajalliyaat yi maanaam marte ba turam yeeg melo yi loolu ay feeñuwaay la ci biir feeñuwaay yi nag comme ay feeñuwaay kese la maanaam feeñuwaay yooyu nag borom subhanahu wa ta'ala daf ciy feeñee voilà yeneen pour yëpp melo yëpp ba da ciy feeñee loo xamante ne sax maanaam nekk-nekk gi c'est impossible ñu jàpp ko ci nekk-nekk borom subhaanahu wa ta'aala mais ay feeñuwaay la c'est-à-dire que kon euh, ay tajalliyaat la voilà kon loolu euh, mu nekk ñaari mbir yu wuute yooyu tamit leeraloon nañ ko foofu bañ ca tollee euh, léegi. mu ne kon nag fa jaa mu dikkee moom moom alquran moom sharia alquran ak sunna bil amrayni ci ñaari mbir yëpp fii aayatin ci aaya waahidatin bi benn kese ci benn aaya mu leeral ci loolu yëpp mooy lan mooy aaya bi nekk sourate Shura fukkeelu aaya bi benn laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa déet borom bi subhaanahu wa ta'ala laysa déet ka mithlihi kem nekk nekkam moom borom subhaanahu wa ta'ala shay'un dara Euh, loolu tamit euh, ci bi ñuy def sharh Tahawiyya bi aaya bi taxawoon nañ ci ba leeral laysa kamithlihi shay'un euh, mais dañ koy tënk maanaam mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala dañoo dàq misliya ci moom maanaam mooy ak kem moom te misliya moom mooy li gën a tuuti ci xeetu nuru maanaam booy nuróol dara booy nuróol dara li tuuti moom mooy misli voilà. xeetu euh, euh, euh, façon yi maanaam mooy lan mooy yàlla ci lu mu doon ak lu mu a doon amul lu ko nuru niki noonu moom nuruwul dara ci ay tur ci ay melo nekk-nekkam am ah, nuróowul ak dara turam yi nuróowul ak turu kenn nekk-nekkam maanaam melo mi nuróowul ak meloy dara naka noonu jëfam yi nuróowul jëfi dara c'est-à-dire que kon borom subhanahu wa ta'ala amul ku ko nuru wala ku jege di ko nuru moo tax kaaf bi nekk fi kamislihi maanaam amul ku jege lu nuru ci dara du ci nekk-nekkam naka noonu ci ay turam naka noonu ci ay melom naka noonu ci ay jëfam boroom subhaanahu wa ta'aala nuroowul ak dara kon lool nga gis ne lépp loo xam ne day rot ci sa xel rek nga jàpp ne lii boo moytu de yàlla kon subhaanahu wa ta'aala turam nii la mel wala meloom yi wala nekk-nekkam wala yooyu yàlla wuute nag loolu amul lenn loo xamante ne sam xel dina ko jege wala dina ko jàpp wala dina ko jéem a daj lu dul ne loolu borom subhaanahu wa ta'aala dafa sorek loola. loolu sax mooy firiwu baat bi nekk ci alquran bi borom subhaanahu wa di wax ci jeexatu sóoratul Yaqûtâne maanaam sóoratu Saffaat la gën a siiwee bi mu naan subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun gàcce nga laamaa sa borom subhaanahu wa ta'aala moom mi nga xam ne moom mooy rabbul izzati mooy boroomu nooteelu kawe ak teranga c'est-à-dire que. izza mooy borom subhaanahu wa ta'aala izzatu boobu nga xamante ne mooy kawe na kawe waay goo xamante ne xel yi mënuñu ko dab xool yi dañoo tëju wëlif ko maanaam xool yi mënta am ak ci yàlla ruux noonu amul lenn lu am ak ci yàlla c'est-à-dire que loo mënti imaginer ak loo riiri xel wala sa xol mënut a daj yàlla boroom subhaanahu wa ta'aala dafa teg. maanaam izza googu nooteelam moom borom subhaanahu wa ci la nootee ak teraangaam ak kawewaayam ak yëkkatikoom ci la nootee xolu yépp ba nga xamante ne amul ku ko mën a dab moo tax xolu doomu aadama lu mu rëy rëy rëy faw day soxla di gën a xam borom subhaanahu wa ta'aala faw day soxla di gën di yëg ni dafa nekk ci impuissance totale ci mën a appréhender kan mooy borom subhaanahu wa ta'aala loolu xolu doomu aadama yépp la amul ku ci rëcc yeneen ci ñépp ci yem yeneen yenent bi sallallahu alayhi wasallam li muy xam-xam yàlla day soxla di ko gën a xam daa iman xamu ko totalement looloo tax borom subhaanahu wa taala wax ko ne ko waqul rabbi zidni ilma waxal ne yow bor sa dool li ma xam-xam maanaam ngir mu koy gën di xam li nekk ci adduna bi nag ak ni mu bindee univers bi ak li ci aju yëpp ak xadarat asma wa sifaat yenent bi sallallahu alayhi wasallam riiriwu ci dara waaye li aju ci nekk-nekk borom subhaanahu wa taala loolu moom daa iman day soxla di ko gën xam parce que moo tax daa iman yeneen bi sallallahu alayhi day gën di ci ay maqaama day gën di nekk koo xam ne day gën jeex ci nekk-nekk borom subhaanahu wa taala te dafa illimité infini absolu voilà amul ku ci am accès amul borom subhaanahu wa taala loolu mooy rabbul izzati moo tax mu ne gàcce ngaa sa boroom yow yenente bi sallallahu parce que yow rek yaa am xam-xam bi nga am ci yàlla yow rek ko am kenn amul xam-xam bi yenente am ci yàlla subhaanahu wa taala moo tax mu ko rabbuka subhaana rabbika rabbil izzati ndax moom yàlla boobu muy boroom nooteel googu nga xamante ne dafa dominer voilà toute puissance dafa écraser lépp lu dul yàlla ap ak a ak li nga xamante ne moom lañ koy melale moo tax tur yi yàlla boroom subhaanahu wa taala wàcceel ñu ñu ñu ko ci xamee moom yàlla mboolem tur yi nag maanaam euh, boroom bi daf ko def ngir yërmande parce que su ñu toll loolu ñun duñ ko mën a xam buñ ne yàlla arrahman mooy aju fees dellu yërmande ñu ne arrahim mooy ku yaatu yërmande yow di nga gis melo yërmande ci loolu bu ne as mooy kiy dégg al mooy kiy gis al mooy ki am xam-xam ñun buñ ko natt ci ñun yàlla ko man al-hayy mooy kiy dund maana bul jàpp ne yàlla day dund damay dund kon man mën naa tudd hayyu yàlla tudd hayyu et que comme ñoom ñëpp loolu li muy teg mooy zul hayat mooy boroomu dund comme ñun dañuy dund moom day dund suñu dund ak dund yàlla du benn yàlla mooy boroom xam-xam ñun ñu ay boroom xam-xam la non maanaam ndax doomu aadama dafa am xam-xam yàlla boroom mooy alim mooy boroom xam-xam ñu ne kon xam na euh, euh, euh, degré wu xam-xam bi déedéet maanaam ci mbir mu ne doomu aadama suko xamee mbir mu nekk mbir mu doomu aadama xam ba mu wuññeeku ci moom yàlla xam mbir moomu xam-xam yi du nekk benn abadan maanaam loolu mooy yàlla moo tax yi ñu koy melale yépp moom borom subhaanahu wa taala dafa moom moo ko defee noonu maanaam moom ci mbaaxam ak terangam subhaanahu wa taala ak xéewal gi ñu bëgg a xéewale moo tax mu ubbil ñu euh, xadara turam yi ak meloom yi xadara turam yi ak meloom yi ci anam goo xamante ne ñun dinañ xam ay turam xam ay meloom quatre-vingt-dix-neuf euh, ci alquran ak sunna li ci rot yépp cent trente-sept la cent trente-sept Euh, turam yi ak meloom yi moom borom subhaanahu wa ta'ala xam ko gis ko mais quatre-vingt-dix-neuf en fait ñoo dajale yépp voilà euh, ñu xam ko mën ko am mën ci am euh, di di ko gëstu ba pare di ci mën di xóot par exemple tey benn boo ci jël muy ar-rahman rek mënoo koo firi firi firi firi ba dajal ko rahim noonu al-quddus noonu assalaamu noonu ñu ainsi de suite toppal loolu ba ci saburu maanaam kon turam yi du jeex. mais yooyu noonu dafa am ay tur yu làqatu ci ginnaaw c'est-à-dire que yooyu euh, ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoo nekk ci surface bi quatre-vingt-dix-neuf yooyu ñoo ëmb yeneen mais yeneen yi ñoom ñooy ay baatin lañ ci yooyu ci ci mboolem tur yàlla yi solo xadara bi ngay dem looy gën di xóot ci xadara yi secret yi tur yooyu noonu di gën di wuññeeku ci yow ngay gën di gis yeneeni tur ci borom turu borom bi subhaanahu wa taala turam yi nag duñ jeex amul fu mu yam comme ni ko xadis bi waxe inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaybi 'indaka noonu la ko alqur'an noonu la ko yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ñaane borom bi ne ko an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi Allah maanaam nga gis li mu ñaan lu yëpp lu mu ñaan relation ak alqur'an parce que alqur'an baatinu alqur'an en réalité mooy turu yàlla yi loolu mooy réalité alqur'an tur yàlla yeeg meloom yi voilà codification bi nga xam ne moom la codifier existence bi ainsi de suite euh, mooy ñaan gi lan dañu ko yàlla maa ngi lay ñaan yow sa buur yàlla bi tur yu rafet ak melo yëkkati ko ci sa bépp tur boo xam ne yaa moom moo xam tur la boo xamante ne da ko wàcce ci sa téere bi wala boog nga jàngal ko kenn ci se aw anzalta sammayta bihi nafsak nga yaa ko tuddee sa bopp nga wala moo xam da nga ko wàcc ci sa wala boog nga jàngal ko kenn ci sa mbindeef yi maanaam muy tur yoo xamante ne yàlla da koy yor muy ay tur yàlla mais day am ñu muy tànn ci mbindeef yi ñu mu koy jàngal wala boog aw ista'sarta bihi fi ilmi wala boog yow yaa ko téyeel mu nekk ci xam-xamu kumpa fa yow loolu ay turu yàlla la tamit parce voilà mu moom ko moom yàlla du ko feeñal mbindeef yi ñàkk ko ñàkk a feeñal mbindeef yi nag du ne daf leen a yéenewul xam ko déedéet dafa fekk ni mbindeef yi approprié wuñu xam tur yooyu loolu la loolu la am na benn euh, nan laa ko mën nan laa ko genre euh, album bu ma doon bu ma tuddee woon la connaissance à travers euh, l'exemple joxe ci exemple euh, benn euh, jeu vidéo maanaam mm, sama personnage bu ma créé sama benn jeu vidéo bo xam man maa ko créé déjà personnage boobu mënta génn cadre bi ma ko créé te moom mooy ordinateur bi après ci même ci biir ordinateur bi ci bu dee dama am ay système d'exploitation yu bari système d'exploitation par exemple ma jël Windows ma def ko ci boobu munu moom mu mënta génn ci cadre boobu su ma ko jëlee moom tamit ma créer ko par exemple ak benn euh, ak Java wala C plus plus wala euh, yeneen yi nga xamante ne wala ak euh, Visual Basic voilà bu ma ko créer moom munu génn ci langage de programmation boobu et que su ma ko programmer ba def ko ci benn logiciel maanaam ba ne ko yow par exemple fichier bi euh, ci dossier sangam laa ko def ci sama ordinateur bu génn foofu tamit maanaam kooku ni amee incapacité dépasser voile yooyu yëpp kiiraay yooyu yëpp dox ci digganteem ba mën a génn ci ordinateur bi ba mën a dund dans l'extérieur mën ma xam man nu ko raw man noonu laa amee incapacité traverser existence bi ba xam kan mooy yàlla sama borom subhaanahu maanaam boo gisee imagination boobu sama personnage bi ma créé ci sama jeu vidéo bi moom mën na gis sama ay tur samay melo ak samay tur su dee bëgg naa mu xam ko sama yenn capacité yi sama yenn qualité yi sama yenn compétence yi parce que man maa programmé ci environnement loo xam ne moom mën na ci nandaale loolu jeex na loolu mooy nand ma arifa loolu rek la jekk nand loolu la mën a mais munul génn foofu pour xam ma man munul nekk li mën a xam mooy am accès ci samay tur ak samay melo ah, léegi nag euh, su fekkee yenn compétence yi wala ingénierie yi wala yenn kii dama ko def ci environnement bam mën ko gis ma wan ko ko maanaam ma def lien entre moom nekk-nekkam moom jeu moom moom personnage boobu ki nekk ci ak environnement bi maanaam ak sama compétence boobu ba moom mu mën koo mën koo gis maanaam mën ci am accès mën ci am aperçu loolu la mën a yem mais lien boobu su ma ko tegul du ko gis tamit dama ko koy nëbbu loolu tax ma mën a programmer sama jeu vidéo ba pare daan ne séquence sangam ba séquence sangam lii moo ci dox beneen séquence bi lii moo ci mën a dox et personnage bi à partir de ce niveau là même bu fi lii nekkee moom bu mu ko gis donc bu fi li moom na ko gis ainsi de suite loolu ci man la aju sama programme la aju man maa koy programme noonu walillahi masalul ala borom subhaanahu wa am ñun noonu la mel wala boog nu ko raw mais moom moo ñuy xamal moom ci coobareem ñu xam ko selon moom li mu namm ñun ñu xam ko ci ay turam ak ay melam ak ay feeñuwaayam ku nekk selon degré bi nga toll noonu ngay gisee kan mooy yàlla voilà nan nga koy gisee gis gi nag du gisu bët gisu xol la mais du gisu bët yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam dafa am xadara boo xamante ne moom daf ciy gis boroomam subhaanahu wa ta'ala ci anam bu ko kenn dul gisee moo tax alquran da'iman mu naan ko alam tara xanaa gisoo mais moom rek la ko wax de alam tara ila rabbika kayfa madda zilla alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi alam tara anna allaha ya'lamu alam tara alam tara alam tara alam tara xanaa gisoo gisu xol te xadara boobu yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf cey wéet wëllif kenn képp dugal nag ci xadara boobu moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam yow yaay am gis-gis boobu ci buntu ru'ya ci ma'rifa boobu xam bi ngay xam borom subhaanahu wa ta'ala Uh, kon boo subhanahu wa ta'ala am na ay tur yoo xam ne ñun approprié wuñ pour xam ko c'est-à-dire que tey bu ma jëlee exemple loolu tax ma tuddoon sama jeu vidéo bi su ma jëlee exemple sama jeu vidéo bi man bëri naa maanaam du li ma programmé ci environnement wam bi wala ci mondam bi kese moom mooy sama compétence fa la yam c'est-à-dire que man su ci Windows laa ko programmé mais yeneeni yeneeni e, nu mu tuddati système d'exploitation ñu ngi fi yoo xamante ne man utiliser wu ma leen utiliser wu ma leen wala boog su ma leen utiliser cadre bi mu nekk c'est impossible sama beneen personnage bi mën ci am accès dossier yi ma yor ci sama ordinateur bi bari nañ bari waaye boo xamante ne moom ci benn dossier rek li ma ko programmer yépp ci foofu la sama compétence yépp moom mënu ci am accès moom li muy am accès ci samay compétence mooy man li ma ko programmeel moom te su utiliser langage pour moom may communiquer ak moom de telle sorte que lu ma bëgg mu def ko moom dina ko def ak ni mu ko bëggee mu def ko ci anam di ma ko bëgg di ma ko bëggee man lool su ma koy programmer ci moom il faut que moom euh, maanaam euh, mu utiliser ko ci langage bu accessible ci moom c'est-à-dire que damay utiliser euh, langage bi nga xamante ne à part comme langage assembleur bi après su ma fa jugee ma utiliser langage de programmation bi nga xamante ne moom maanaam langage assembleur bi mooy bi ordinateur bi comprendre machine bi léegi loolu après mu des système d'exploitation bi muy utiliser et que à travers système d'exploitation bi mu utiliser langage de programmation moom bi mu bëgg mais gis na loolu yëpp subhaana bi ah euh, maanaam yooyu yëpp ay tanazzulaat lañ maanaam mooy ay wàcc lañ c'est-à-dire que man damay wàcc machine bi pour mën a wax ak machine bi bu ma wàccee ci niveau machine bi machine bi tamit après par rapport ak euh, système d'exploitation bi par rapport yëpp ni may coder mbir mi damay utiliser code source boo xamante ne dana adapté ak langage de programmation parce que su adapté wul du baax léegi code source boobu nga xam ne moom laay créer ki may créer personnage bi te moom laay communiquer ak moom mais il faut moo wàcc ci niveau maanaam waxtaan bi may waxtaan nii bu may wax ak sama personnage bi ci biir jeu vidéo bi du ma wax moom langage bi même bu dee man dinaa ko xamal li ma ko bëgg wax mais damay utiliser langage boo xamante ne day day ci moom te même affaire boobu mooy dox par exemple ci suñu diggante ñun ak xale yi ñun langage bi ñuy tenir suñu diggante ñun entre ñun entre adulte mënuñ ko tenir ak xale yi d'ailleurs xale yi sax il faut que ñun même parfois suñuy wax ak ñoom dañuy seetlu ne léeg-léeg dañuy Euh, euh, kii yu yu yu yu yu difficile yi yu jafe yi maanaam euh, dañuy utiliser mot bi sans ñu utiliser verbe par exemple dañuy utiliser non lii ak lii sans ñu utiliser verbe ci diggante bi wala ñu def ay phrase yu gudd wala yu compliqué parce que lu tax parce que suñ ko defee dañuy ragal ne xale bi du comprendre ñun li ñuy wax voilà. walilahi masal ala borom bi subhaanahu wa taala ñun ak moom noonu noonu la demee c'est-à-dire que tey borom subhaanahu wa ta'aala lépp lu ñu wax wala mu wax ñu ko ci yii xew ba ci maanaam imaginer yii xew àjjana yi ñu fay wax naan tool yi euh, garab yi dafa nekk xéewal ya euh, euh, dexu meew yeeg lem yi lem yi dexu sangara seeg dexu ndox si maanaam mboolem yi ñuy wax àjjana yooyu ni muy garaaw garaaw garaaw kiimaane kiimaane ak li ci nekk yëpp subhaanallah amul dara lu mu nuroog fii ay tur comme que ñun xam nañ fii am na yuy tur borom subhaanahu wa ci ci yërmande bu fekkonte ne day utiliser terme yi adéquat ak fële àjjana ya xew wala safara yafa fa xew kon ñun duñ ko mën a duñ mën a xam moom li muy wax lan la mais dafa utiliser ay termes yoo xamante ne ñun adapté na ak ñun xam nañu ndox xam nañu luy ndox ci suñu ndox ñun mais àjjana ndox ba wax ak bi mais sa tur kese lañ bokk te sax en réalité bokkuñu sax tur tur yooyu borom subhaanahu wa ta'aala daf ko utiliser pour ci ñun pour mu simple d'usage maanaam mu simple ci ñun. léegi nag loolu mooy diggante àjjana ak ñun adduna bi ñu ne te muy diggante kon mindeef ak mindeef léegi lan ngay xalaat ci diggante yàlla mi nga xam ne moom mooy ki bind ak ñun ñi mu bind. différence bu rëy rëy la. kon li nga xam ne moom mu aju moo tax aaya boobu aaya bu yéeme la subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna moo tax d'ailleurs lu mu ci teg wa salaamun ala al mursalina comme yeneen yi salaam salaatu ñoom ñoo tax ba message ba kon ñun ñu mën a am aperçu ci yàlla yeneen yooyu nga xam ne su dul seen su dul woon ñoom mbir du mën a yegsi ci ñun dëgg dëgg aperçu yooyu duñ ko am ci borom subhaanahu wataala kon nag ñu tuddu ne jàmm gi nga xamante ne moom lañu am ak mucc gi ñu am ak ñoom seenu nekk-nekk comme ni koy ko wax wa salaamun ala nuuhin fil aalamiina maanaam ci àdduna bi yëpp ñoom dañoo am benn euh, salut maanaam benn mucc koo xamante ne dañ ko am et que secret ñu yor ñoom moo tax adduna bi di dox te kii seen sang sallallahu alayhi wasallam moo ci secret moo tax yeneen ci alayhi salaam ni ñu tiimee univers bi ni ñu tiimee yeneen keneen ku dul ñoom mais c'est-à-dire que xel mais nag ñu ñaan jàmm googu ñu ñaan julli yàlla borom subhaanahu wa ta'aala ak mucc gi mu leen di musal daa iman mu sax ci ñoom moo tax mu teg ci wa salaamun alal mursaliin waaye lii yëpp tamit daf ñoo war a delloo ci ñu delluwaat ci cosaanu mbir yëpp mooy di sant yàlla nga xam ne moom la ubbee alquran alhamdulillahi rabbil alamin uh, kon dañuy gis borom subhaanahu wa indi na ni moom laysa kamislihi shay'un amul lu ko nuru bu naroon am lu ko sax loolu amul lu ko te nuru dara nuru uh, ci ci ci ci ci ci nekk ci tur ci melo ak ci def loolu mooy tanzih mu ne kon laysa kamithlihi shay'un tanzih kon ak setal ko la wëlif mboolem wàññeeku maanaam ak seede la ak setal ko ci mboolem wàññeeku wa huwa as-sami'ul basir ci aaya bi wa huwa te moom buur yàlla subhanahu wa ta'ala as-sami'u mooy ki dégg allahu akbar allah as-sami' al-basir mooy kiy dégg mooy kiy gis non c'est que c'est c'est que dafa dafa c'est c'est subhanallah c'est sublimité phénoménale phénoménale singulière particulière extraordinaire magnifique formidable ëpp non c'est-à-dire que weesu na ko foo weesu na mais boroom subhaanahu wa taala li tax mu indi lii fii bëri na ay ay ay ay ay ay extraordinaire doy waar mais dina am rek loo xamante ne dinañ ko ci euh, souligner ci ne moom borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy as-sami'u mooy al-basir c'est-à-dire que turam yi gis nañ maanaam tur yi nga xamante ne ñoo làmboo yeneen tur yi ci biir euh, quatre-vingt-dix-neuf yi sept la te sax boo xoolee am na ci yoo xamante ne ñëwul sax ci quatre-vingt-dix-neuf yi mais dañoo làmbaale comme quoi am na tur yàlla yi dañoo yéeme melo yi muy juróom-ñaar mooy tur yi nga xamante ne dañuy indiquer maanaam dañuy pointer ci juróom-ñaari melo yi euh, juróom-ñaar yooyu dañuy ñoom mooy sifaatu nafsiya yooyu la wax sifaatu nafsiya waa tas tasaw akaabiru aarifiina yi loolu lañ loolu lañ ko tuddee sifaatu nafsiya melo yi nga xam ne ko jóg nekk nekk borom bi subhaanahu wa ta'aala dañ leen doon al a'immatu sab'a mooy juróom-ñaari imaam yi. Euh, bu dee waa euh, xam-xam bi yëngatu ci tawhid mutakallimuna yi aqida ñooñu dañ koy tuddee euh, sifatul maani maanaam mooy melo yi nga xam ne dañuy wane ay maana ci borom subhaanahu wa c'est-à-dire que mooy lan mooy yàlla mooy xayyun mooy ki dund mooy alimu mooy ki xam mooy muridu mooy ki am namm-namm xadiiru mooy ki am sañ-sañ ak kattan a ah, mooy eh, mutakallimu mooy ki wax ki yor kaddu boroom kaddu gi ba pare mooy sami'u ak basiru muy dégg mu te te maanaam sami'u ak basiru nag seen caractéristique ci ci juróom-ñaar yi seen particularité mooy ne yeneen yëpp cim xel kese nit ki mën na ne yàlla am na lii te du te xel kese da ko koy wax alors que Samiu ak Basiru démontrer ko ci xel boroom xam-xam yi dañ ciy wuute ndax mën na ne waaw wala déet ndax ne yàlla am na dégg-dégg ak gis-gis loolu ci boppam démontrer ko ci xel ndax mën na nekk waaw wala déet euh, gisoon nañ loolu tamit domaine boobu loolu tamit yaataloon nañ ko biñu nekkee ci ci ci taxaw taxawee ci buntu wàll boobu loolu tamit leeral nañ ko taxawoon nañ ci ngir loolu leeral wala laa alhamdulilah mais borom subhaanahu wa ta'aala kon moom mooy kiy dégg mooy kiy gis euh, xam nga dégg ak gis day laaj jumtuwaay yu koy refe c'est-à-dire que dégg dafa am lu ñuy wax euh, mooy as-sam'u dégg-dégg moom la ñuy wax ci français l'ouïe l'ouïe l'entendement l'ouïe euh, gis albasar Euh, mooy gis-gis kon basiru mooy kii gis gisam amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem c'est-à-dire euh, loolu tamit lu mat a leeral la yàlla bu ñu nee day dégg ñun ñu ne dégg ñun suñu dégg-dégg bo yi li ko wutaleeg ak suñu gis-gis li ko wutaleeg borom bi bu borom bi subhaanahu wa ta'aala euh, yi ko wutale sax amaan na duñ jeex amuñu limite mais rek euh, mu am ci yoo xamante ne dañoo central ci loo xam ne faaw ñu comprendre ko yàlla ñun suñu dégg-dégg ak yàlla dégg-déggam wute na suñu gis-gis ak gis-gisu yàlla wute na ci mbir yii lu mbon bon bu njëkk bi moom mooy ñun suñuy dégg-dégg ak suñuy gis-gis dafa am outil ala maanaam dafa am outil boo xamante ne mooy tax ñu mën a dégg mooy tax ñu mën gis sans outil boobu ñun duñ mën dégg duñ mën a gis te moom mooy bët ak nopp lépp lu nekk ci univers bi ci mbindeef yi day alaaj outil yi pour mu mën a dégg mën gis yàlla moom laajul muy am outil pour mën a dégg wala muy gis ñun bu dee dégg nopp koy def bu dee gis bët koy def même bu dee yàlla am na kàttan ak sañ-sañ ci dé dégguloo lu dul nopp am na kàttan ak sañ-sañ loolu déjà benn la deuxième chose bi ñu wutale mooy globalement mooy ne ñun suñu bos ci temps bi ak ci espace bi day am day am limite te yàlla moom bosam amul limite du ci temps bi du ci espace bi c'est-à-dire que tey euh, man su may gis dara sama bët dafa am fu muy yem maanaam sama gis-gis mënta sori sori sori sori sori ba nekk loo xamante ne amul fu mu yem fokk day am lu ko taxawloo day am fu mu yem comme sama cër yëpp sama dégg-dégg tamit noonu la day am fu muy yem yàlla bosam melut noonu lépp la daj lépp la daj ñuul suñu gis-gis dinaa ñëw ci temps bi léegi mais ñu ñëw d'abord ci biir c'est-à-dire que ñun suñu gis-gis ak suñu dégg-dégg bu amee ci lu mu tegu loolu da koy préoccupé moom da koy distraire par rapport ak yeneen yi ci des maanaam du ma mën di xoolandoo fu bari en même temps maanaam ci même moment bi même tierce bi du li may gisandoo mënta dafa am limite trop sama champ de vision rek la mën a ne loolu tamit yàlla amul moom lépp lay gisandoo amul champ de vision lépp lay gisandoo bu dee dégg tamit lépp lay déggandoo te dara du ko distraire wëlif leneen c'est-à-dire que tey man su may gis dara léeg nekk li nekk ci sama champ de vision sax day am benn mbir bu ma ci préoccupé ba tax yeneen yi ci des na ma ko waroon a gisee du ma ko gisee noonu loolu yàlla beneen bi ci des moom mooy limite bi mu am par rapport ak longueur d'onde yi entre zéro virgule six micromètres ak zéro virgule huit micromètre man lo doomu aadama loolu la mën a gis yàlla de moins nii jusqu'à plus l'infini ci longeur d'onde yi yàlla da koy gis maanaam bu ma nee loolu la mën a gis mooy ne am na mbir yi nu muy tuutee doomu aadama du ko gis wala ni muy sewee daf fiy ne day nekk ci même pièce bi ma ne nekk ma jàkkaarloo ak moom mais du ma gis parce que dafa tuuti longueur d'onde yi mu ne moo tuuti ci nopp tamit noonu la demee looloo tax sax d'ailleurs euh, fichier vidéo yi ak fichier audio yi euh, ci cosaan muy mag mais ñu koy compressé def ko ay MP4 MP3 muy tuuti parce que dañuy dindi nga xamante ne de toute façon nopp doom aadama du ko dégg bëtu doomu aadama du ko gis ala kulli xaale dañ koy dindi voilà te qualité bi boo ko gisee même qualité bi lay doon lu tax parce que sa bët amul capacité gis lu gën a rëy ci qualité kon jarul mu fii ne dañ koy dindi moo tax fichier bi mu juri tuuti nga gis fichier bu ngand ñu 600 mégaoctets ñu convertir ko MP3 mu nekk lu tuuti ay 10 mégaoctets 15 mégaoctets parfois sax 4 mégaoctets parce que loolu la moo koy indi. beneen mbir boo xamante ne maanaam te loolu ci dégg ak ci gis la li ñu wax nii beneen mbir bi tamit mooy bu ñu xoolee ci temps bi ñun li ñu mën a dégg mooy liy xew ci instant T bi ñu ne ñun loolu lañu mën a dégg li ñuy gis mooy liy xew ci instant bi c'est-à-dire que tey benn mbir bu nekkee nii su ma jàkkaarloog moom bu deñee dootuma ko gisati mën naa koy fàttaliku nag ci sama xel image bi mën na rester sama xel mais gisatuma ko yàlla nag demewut noonu yàlla ba dara dul dara ci la gis suñu jotaay bii nii maanaam suñu ki nekk ñu ci ñun fi mu nekk yàlla mi ngi ko gis instant bii nii ni ama maanaam ni mu nekkee nii yàlla mu koy gis booba dara amagul ca asal mooy l'infini ca gannaaw yàlla mu ngi koy gis dans plus nii ca kanam mi ngi gis naa même scène bi amul dara lu ci changé ba noppi temps bi ñu ne nii bi mi ñu koy gisee nii mais su temps bi weesoo day continuer dañu gis ci ni ñu nekkee woon nii maanaam loolu dafa ëpp xel dégg tamit noonu la mboolem ngi di yi déggandoo amul lu ko tànkal amul lu ko amul lu naan et e, e, e, dafa fort moo tax dégguma bi bu baax amul ni muy déggee bee exactement noonu la déggee leneen te dans l'espace et dans le temps maanaam ni mu ko déggee ca ba dara dul dara sama wax ji mi ngi koy dégg ba dara dul dara te fii ba infini day dégg même wax ji te benn du ko préoccupé wëlif beneen amul benn wax bu koy distraire ba tax du mën a dégg benn ñu naan naan concentré wu mu woon ci bii carrément parce que ba amul mënul na ci yàlla loolu kon bu ñu waxee yàlla turam yi ak meloom yi ñu tudd ñu tudd tudd yooyu maanaam langage bi la ñu wàcce ba ci suñu niveau ñun mais bu ko jàppee ni mu nekkee ci ñun noonu la nekkee ci yàlla abadan laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ma a'zama hadhihi al-aya subhanallah mu ne loolu nag yàlla loon di moom mooy ki dégg mooy ki gis mu ne tashbih ak nuróole la maanaam ak nuróole la par rapport ak mindeef yi ñu ne yàlla day dégg nit ñi dañuy dégg yàlla day gis nit ñi dañuy gis waaye ak ñoo wuute ci domaine yëpp ci fànn yëpp tur rek lañ bokk loolu moom moo tax yàlla tamit suñu waxee loxo ci yàlla ak ñun bu ñu waxee loxo bu ñu loxo ci yàlla lan la melo la du du cër ñun suñu waxee loxo cër la bu waxee yàlla loxo melo la attribut la c'est pas pareil bu physique yemoo na ci arash feeñuwaay la tajalli la feeñuwaay la manifestation la waaye du ne dafa nekk ci place bu mu toog wala installé wu fa déedéet Hm? yàlla suñu borom boole googu nag ñuy boole tanzih ak tashbih loolu lu ama am solo la ci domaine u maarifa lépp lu ñuy wax ci maarifa nag xam yàlla concerné wul ak zaat zaatul ilahi nekk nekk zaatul aliya nekk nekk borom subhanahu wa loolu amu amuñu ci accès munu ci am accès yi ñuy wax yëpp ci turam yeeg melo yi dañuy wax xam yàlla ma maarifa yëpp autour de turu yàlla yeeg meloom yi ku la gën xam turu yàlla yi ak meloom yi moo la gën xam yàlla bu loolu mooy domaine maarifa naam euh, tajalli zaat yi am na comme niñ ko gisee woon bi ñuy gis itlaq ak moom ak euh, taqyid ci chapitre boobu gisoon nañu ne nekk-nekk borom subhaanahu wa ta'aala kenn rek la ci yàlla feeñoo mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam même yeneen yeneen yi amuñu ko alayhi salaam te ginnaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn rek la ci moo ko moo koy am mooy koo xamante ne ci kumbal yi la bokk ci xeetu yonent bi sallallahu mooy ñu mat ni te mooy ñan ñi nga xam ne dañoo deex tàkk ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu tax jeex ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy tax nga mën a jeex ci yàlla su loolu du mën a ne mu ne loolu nga xam ne mooy boole tanzih googu ak tashbih boobu mu ne wa hadha li ghayatul kamali mooy dayok mat a ilahi al ilahi buy ko jóg borom bi subhaanahu wa ta'ala voilà voilà loolu mooy dayok mat mooy la fet que tanzih bi mu mën ko incarner c'est-à-dire que wuuteeg lépp ci mboolem fànn yi ba pare di mën a def tanazulaat yi di wàcc di feeñal ay turam ak ay meloom loolu mooy mat mat mat mooy mooy day mat gi subhaanahu wa ta'ala mu ne waxaataba jokkalante nag kàddug alxawaas yëg-yëg yi wal xayaal euh, ak xayaal yi xayaal mooy janeer yi mooy le monde imaginal le monde la fiction monde imaginal yooyu dafa yàlla dafa wax ak ñoom bi tanzihi seedeloo gi mu koy seedeloo setu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci mboolem wàññeeku yi mun fa xaarat mu daal di jommi alxawaas yi yëg-yëg yëpp wal xayaal ak can jañi ak can janneer yi waaye wax xaataba mu woo waxtal jot kalante kàddoog al uqula xel yi bi tashbih ci tashbih maanaam xam nga yëg-yëg yi ak fiction xaal xalaat yi fiction yi yooyu bi bi tanzih da di jaaxal mais xel moom tashbih moo koy jaaxal moo tax fa xaaratal uqul tash xel yi daal di jommi ñoom it maanaam xamatuñ fu ñuy nekk ñu jaxasoo moo tax mu ne fa ala mu moom borom subhaanahu wa ta'ala fii ci kaw lool jalla màgg na ak màggaayam màggaay bu ëpp xelu minde fi an wëlif dajak dajuk al uqul xel yi wal xayaal ak janeer yi maanaam imagination yi fiction yi xel yi munuñu maanaam yàlla dafa kawe ba nga xamante ne xel yi loolu dafa ëppante xel yi munuñu koo daj ak janeer wan farada mu wéetoo càppaacoli moom subhaanahu tudd na mag sal na ngam gàcce ngàllaa ma moom bil xayrati jommal gi mu jommal ñëpp fil kamaale ci mat gi moom nag ci ñëpp jommi gi ñu ci ay mbiram maanaam incapacité bi ñu am ci mën a accéder ci moom ci seen xel ak seeni xol seeni xalaat seeni imagination seeni fiction loolu moom boroom subhaanahu wa mu wéet ci nekk ku mat nag voilà moo tax falam ya'lamhu xamu ko moom yàlla si waaxu kudul moom yàlla rek xam yàlla wala shahadahu te musutoo jàmmarloo ak moom du jàmmarloo ak moom di ko témoigner di ko contempler ci anam gi mu matee ghayruhu kudul moom yàlla falam yuhitu te duñu peeg bi yii ci moom yàlla ilman xam-xam mukk kenn mënul peeg xam-xam xam ba xam yàlla dëgg-dëgg wala ra aw te duñu gis loxoo ñeel ko ay na nekk-nekk maanaam mënuñu ko wutal ne yàlla nii la mel fii nii la déedéet maa hiya loolu nekkul illaa ludul ay jeexital yoo xam ne tushhadu def na ko seede wajanaabun ak wàll goo xam ne yuqsadu def na ko jublu maanaam mooy ne borom subhaanahu wa taala li fi def yëpp ay jeexital la ay effet la ay jeexitalu turam yeeg meloom yi la ñu ko ci mën a xàmme ba pare bu ñuy jublu ci yàlla ñu ñu ne ah ñun de ñu ngi jublu ci yàlla sans réellement ñu xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg finalité bi dëgg dëgg parce que comme que dafa nekk loo xam daf ñu réer carrément lu dul ne rek ci yàlla lañ jëm loolu rek ko fi am warut batun ak martaba bu kawe boo xam ne tox ma lu def na ko sant di sant rek naan ah ñu ngi sant yàlla sans dëgg-dëgg ñu xam lan la dëgg-dëgg sant yàlla di tekki ak limu mu làmboo yépp ci ay xaqaayiq ci ay réalité ci ay maanaam wa ilahun ak buur bu ñuy jaamu moo fi nekk boo xamante ne munazzahun ñu ngi koy seedeel ak setal ci moom ak wàññeeku wa mushabbahun ak ku ñuy melale ngir ay tuura ci melo yoo koo xam ne yo ba du na ko jaamu ci xam gi ñuy xam ne am na tur sangam am na tur sangam am na melo sangam sans ñu xam dëgg-dëgg nan la mel ndax suñu commencé di dugg ci nan la mel rek dañuy daal koy commencer melale ak mbindeef yi te loolu mënta hadha huwa al ilahi lii mooy matuk buur kojug buur ba borom hadha lii huwa mooy alkamalu ilahi kuy kojug buur yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala voilà voilà ñu yem foofu incha allah incha allah wallahu taala a'lam wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bu fekkente ne dans le cadre benn association bu ay nit bokk euh, ñu am luñ ci def ci wàllu koppar hmm. euh, daal di ko ci banque bi te koppar bi yëpp buñ ko dajalee dina am lu mun a génnee asaka te ku nekk ci ñoom li mu am matul lu mu génnee asaka hmm. ndax dañ koy génneel asaka et à quelle hauteur. déedéet asaka loolu kenn du ci